kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañu ñaari xadiis ñaareelu xadiis bi ci bunt bi di wax baabu ru'ya wa ma yataallaqu biha bunt bi wax ci wàllu gént ak li nga xam ne moo lëkkaloo ak gént ñu ngi woon ci xadiisu huit cent trente-neuf al imaamu an-Nawawi mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa iqtaraba az-zamaanu lam takad ru'ya al-mu'mini takdib wa ru'ya al-mu'mini juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa muttafaqun alayhi wa fii riwaaya wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadiisan loolu gisoon nañu ko loolu gisoon nañu ko ba gisoon taxrij bi ak baat yi ak yeneen yoo xamante ne nii ci xadiis bi gënoon na gudd comme nii nga xam ne noonu la ko al imaamu alxaafizu an-Nawawi rahimahullahu ënde kon gisoon nañ jàngat bu njëkk muy fan ngay fekk xadis bi ñu koy woowee taxrij walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko digge woon ñu war a continuer xadis bi ndax dafa gudd ñu war ñëw nag ci ñaareelu njàngat muy ban lëkkaale la xadiis bi am ak li nga xamante ne moom la al imaamu tudde bunt bi ne baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha ne bunt bi nga xam ne mooy wax ci gént ak li nga xam ne moo lëkkaloo gént dañ naan la lëkkale bi leer na mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañuy xabaare ci loo xam ne ci wàllu gént la jëm particulièrement rawatina jamono yu mujjug jamono waxtu yu mujjug jamono mu ne bu boobaa nag aji ngëm yàlla ji nga xam ne dafa gëm te dëggal waaw nekk koo xamante ne nii ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wa la jaar kooku moom ak géntam du xaaja nekk loo xam ne njuumte daanaka lu mu gént comme na nga xam ne moo daloon moom la meloon Ah, ki nga xam ne mooy ka muy doon muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne ne sayyidatu Aisha waxoon radiyallahu anha ne ne mu tàmbali woon ay mbir mbiram mooy da ko doon dikkal ci ar ci ci gént te nekkul woom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon gént dara illaa lu dul ne day ñëw ko falaqi subah waaw lu mu géntoon bu xëyee noonu mu ko gise woon noonu lay feeñe mel ni eh, eh, suba gu leer nañ waaw al ulama al amilin yonent bay saat saam tudd leen fii al mu'min waaw mooy boroom xam-xam bi nga xamante ne day jëfe xam-xamam te boroom bi tax te muy roy yonent bi alayhi salaatu salaam ak ci biir ak ci biti moom lay tudd al mu'min ci yeneen yi gis nañ ci yeneen riwaaye al muslim ndax kenn du wommatu lu dul ngëm yàlla fekk nga amoon ko waaye kenn du gëm yàlla lu dul da nekk koo xam ne wommatu lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa ñooñu nag ñoom la borom bi yonent bay saa saam yàgg nañu ko xamal ne al ulama warathatul ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñooy donooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te xamaloon nañu ne yonent do amaat la nabiyya ba'di dhahabat an-nubuwwa wa baqiyat al-mubashirat dem na gi ñu yoo xamee man ak ñi ma jiitu woon waaye nag des na almubashiraat alayhim asalatu wasalam da yi bégle don li nga xam ne mooy ar ru'ya yonent bi alei salatu salaam nag di ñu waxal ci mbir yooyu di ñu ci xamal ne bu jamono yi mu jóg jamono di ki nga xam ne daa dëgër ci ëngëmam xaajul ak géntam di nekk loo xam ne luy moy la luy njuuy la luy wute dëgg la waaw mu ne nag waru uyal mu'min te gis nga géntug aji way ngëm yàlla joojee juz'un dafa nekk li nga xamante ne pàcc la min sittatin ci juróom benn wa arba'ina ak ñeent fukk juz'an pàcc min an-nubuwwa ci yonent allah kon mu ñuy xamal ne zahabati nubuwwa ah kay waaye nag boroom bi defal nañu loo xamante ne nii lu ñuy mos loo xam ne ci nubuwwa wala bokk waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ngëneelam fadlihi al-azim fadlullahi alayna waaw bi wa jaare ko ci yonent bi alayhi salaam mooy lan mooy mu may ñu am li nga xamante ne mooy loolee am lu ñu ci mos mu ñu koy jaarale ci li nga xam ne mooy ar-ru'ya li nga xam ne mooy gént allah kon lëkkaaleem mooy géntug way ngëm yàlla gi mu jóg jamono daanaka nu mu gis rek noonu lay deme te loolu noonu mooy ak géntam moom moo tax yeneen riwaay ar-ru'ya as-saliha ar-ru'ya as-sadiqa gént gi nga xam ne dafa baax al gént gi nga xam ne dafa dëggu waaw loolu yëpp daa nekk juz pàcc la ci li nga xam ne mooy prophétie mooy ak yonent allahu akbar kon ar-ru'ya kon rëy waaw pàcc la ci yonent allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbar fenêtre la bu ñu boroom bi wala boulevard ndax lépp lu jóge ci yàlla qaliluhu la yuqaalu lahu qalilu allah lu ndawam kenn du ko wax daa tuuti moom boroom bi tabaraka wa taala boulevard la bu mu ñu ubbil ngir ñu mos la nga xamante ne leen ci lu yonent ma alayhi saam doon mos waaw ñoom li nga xam ne ñoom dañ koo dëkke woon du luñ doon mos mais moom lañ dëkke woon allahu akbar kon lëkkaale xadiis bi ak bunt bi loolu moo tax imaam indi ko fi ngir xamal ne ah gént de daa nekk lu ama am solo ba yonent bay saa saa nee na pàcc la ci quarante sixième quarante pàcc ci yi nga xam ne mooy yu prophétie yu nubuwa eh, nga xam ne bushra maa fawqahu bushra lii amul maa fawqaha bushra amul lu ko féete kaw ci mbitti ak bible léegi nag ginnaaw bi gisee lii mu des eh, alhamdulillah mu def waa léegi lu lëkkaale bi gis nañ léegi nag ñu ñëw ci hadis bi côté bi ci kaw gisoon nañ ko bi ñuy gis taxrij bi ida qtaraba az-zaman lam takad ru'ya al-mu'min takdib ba waxoon nañ la ñi nga xam ne iqtaraba az-zaman dañoo jàpp ne mooy bon bu jamono ji nekkee printemps jamonoy printemps te loolu moom at mu nekk la yam <laughs> waaw fasulu sanati moom waaw mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy temps yi ah hiver bu dee ci français ah hiver printemps été euh, euh, kii automne yooyu sawaay ñeent yooyu arab am ko wolof am ko waaw euh, faslu chitaa yi faslul xarif ak faslu rabi ak faslu sayf voilà nga am ñeent yooyu wolof naan ko Euh, nawet noor cooroon ak lolli voilà kon lolli boobu ñu ne mooy rabi'a bi printemps que mooy jamono jooju iza taraba zaman waxtu printemps nga xam ne guddi ak bëccëg gi day tolloo loolu wax nañ la loolu dëgërul waaw loolu moom dëgërul parce que loolu moom jamono yonent bay saa saam sax da doon am waaw <laughs> waaw <laughs> da doon am waaye it euh, euh, benn affaire am na Eh, muy loolu eh, waxoon nañ ci léegi beneen li gënoon dëgër mooy bu jamono ji waaj a génn buy waaj a jeex la lool nag gisoon nañ li ci wutee boroom xam-xam est ce que mooy ñiy nekk ak Seydina Isa alayhi salaam bu ñëwaatee eh, ak Seydina al Mahdi radiyallahu anhu est ce que jamono jooju la am ñu ne loolu la am ñu ne noonoo mooy mujjub jamono rek d'une façon générale te loolu insha allah mooy li gën a dëgër voilà léegi nag côté boobu pare woon nañ ci léegi nag mu des beneen côté mooy waa wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa mu ne al mu'min boobu waxoon nañ la keroog ndaxoon al imaam Muhammad ibn Sirin al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullah di wax ne jotaay bi ñu génn moo taxoon maan al umma daf ci bëggoon wax ne loolu mooy xeetu yëpp la mooy géntug war waa xeet bi waaw géntug waa xeet bi xoolal al imaam kii li mu wax al imaam al haafiz ibn Hajar bi muy. sara xadis bi di toxal yedd wax ngir après ñu daal di dugg nag ci mbir mi mu ne ah xam nga xadis bi mel ni imam Abu Hurayra ñoom Seydina Anas ñoom Seydina Jaabir ñoom Seydina Ubaada saxaaba yu bari radiyallahu anhu ñoo ko solo jële ko ci yonent bi alayhi salaam léegi eh, am na ci wax dafa ñëw ar-ru'ya al-hasana comme niñ la waxoon ar-ru'ya as-saliha as-sadiqa waaw moo tax ci riwaaya imam anas ar-ru'ya al gént gi nga xam ne dafa baax min ar-rajul as-salih jóge ci góor gi nga xam ne dafa baax juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa pàcc la ci euh, quarante six partie ci nubuwwa ci prophétie muy euh, partie la ci euh, ñeent fukk ak juróom benn wàll pàcc ci nubuwwa léegi bi muy euh, indi foofu al imaam euh, mu ne ibn Hajar rahimahullah mu ne ar-ru'ya al-hasanatu qawlu ar-ru'ya al-hasanatu min ar-rajul as-salih mu ne hada yuqayyidu ma utliqa wala ma atlaqa fi ghayri hadhihi ar-riwaya fi qawli ru'ya al-mu'mini juz'un mooy bi ñu nekk ni walam yuqayyidha bi kawniha hasana wala bi anna ra'iha salih wa waqa'a fi hadith abi sa'id ar-ru'ya as-salihah wa hiya tafsiru almouradi bilxasana huna mu ne nag yeneen way sarsam hadis sayna anas bi nga xam ne foofu daf fee leeral daf fee leeral ne ar-ru'ya alxasana min ar-rajul mu ne lii moom day leer day li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam day tënk fii li mu joyal ci yeneen xadis yi ci yeneen riwaaya yi comme bi mu ne ru'ya al-mu'min juz'un géntug way ngëm yàlla ji pàcc la te boobu waxul ne xasana euh, tënk ko ci bu baax waaye it waxul ne ka ko gis ka ko gént ku baax la mu ne ñëw na tamit ci hadith sayna Abu Sa'id mu ne ar-ru'ya saliha gént gi nga xam ne daa sell daa baax mu ne loolu mooy tafsiru xasana benn la mooy bu baax voilà léegi kon lii kon dañ ci xam ne kon mooy ah ru'ya al xasana min ar-rajul as-salih kon mooy eh, du façon euh, man gëm naa yàlla rek jullit la léegi man sama ru sama ruyaa gu ma gu ma gént lu ma gént rek juz'un min ajza'in nubuwwa non non non mukk non ñii ay façon ay ay ñu jagoo lañ ci xeetu yonente bi alayhi salaam moo tax mu ne min ar-rajul as-salih waaw ar-ru'ya al-hasana min ar-rajul as-salih gént gi nga xam ne daa baax tukkee ci góor gu baax waaw te góor gu baax mooy kan mooy ki nga xam ne ndëggu tànkam mu ngi ko teg ci ndëggu tànk yonente bi alayhi salaam loolu mooy am baax baax nekkul waa ji daa daa lewet kese alors que daraay sariya du ko doxale lewet na dëgg la teey na teey na nàngam na waaye moom boo ñëwee ci ci ci wàllu no du xam-xam bi taxul ñuy wax xam yàlla gi taxul ñuy wax jëfe gi taxul ñuy wax kooku moom kooku non non kooku taxul ñuy wax waaw ñun li ñuy gisee kuñ naan ñoo ko ñun en tant que wolof ñu naan baax moom loolu lool loolu bokkul ak li sariya di wax waaw ay eh, sëy diw yii ak a baax kooku kenn jëlu ko waaw ndege lan parce daa man a joxe waaw am na lenn ci luy lu lenn mbaax waaye nag boo xoolee yeneen côté yi waaw boo gisee boo moywul waajoo xamante ne lee saabu bu ko neexee julli la saa ko neexee bàyyi mais léegi kooku nan lañ mën a wax daa baax kooku baaxul waaw kooku moom baaxul moom waaw ay humeur am kese lay topp kooku taxul ñuy wax kon moo tax ar rajulu salih bi ku jagoo la waaw koo xamante ne ni eh, eh, moom lenn la day roy ci bi saa ci biir ak ci biti waaw waaw ak géntam kooku lay wax léegi nag mu des mu des mu ne qaala al muhallab al imaam al haafiz ibn hajar mu ne al muhallab de nee al muraadu liñ jublu nag ci loolu mooy gaalibu ru'ya saalihiin mooy bu nee géntu ki gëm yàlla ru'yal mu'mini juz'un xam nga nent way saasam dane géntug way ngëm yàlla joojee nga xam ne moom la wax fee ne ar min ar raj min ar rajul salih pàcc la ci pàccu prophétie ci yónnent almuhallam mu ne lool mooy li ci ëpp waaw mooy li ëpp ci géntug euh, ñi nga xam ne ñoo ñu sell ñu ñu baax ni wa illa sinon fa saalihu ku baax qad qad yara adghas walakinahu naadir léeg-léeg mu gis ay njaxas gént mu ne waaye loolu dafa raar li mu raar a tax nag wal ghalibu laa laa hukma la ah loolu wax li nga xam ne daa amul amul amul amul àtte moo tax yenent way sarsaan daal di koy joyal fee mu ne li qillati ndax néew tamakkuni shaytaani minhum ah, li nga xam ne mooy mainmise ak am eh, shaytaani lu mu am ci ñoom ba man leen ko amal bi xilaafi aksihim lu wuteeg lu wuteek ñu wuteek ñoom mooy ñii nii nga xam ne ñooy saalixuuna yi waaw ñu wuteeg moom moom moom moom leneen moom seytaane lu muy gën a am ci yow mainmise mooy am ci yow ak jàppandal seytaane ci yow yow say gént di gën a nekk yu lëndëm ak yoo xamante ne ay adras ay jaxasi gént ak ay gént yu lay tiitloo ak gént yoo xam ne wala sax mu ñëw di la conforter di la dëggal di la saxal ci sa caaxaan gi loolu moom mooy ka nga xam ne saytaane moom qad saytara ala qalbi moom dafa noot ci xolam moom saytaan yi dëgg la waaw c'est une personne satanique buy taxawaalu kooku moom daanaka génte bi yëpp noonu la voilà mu ne fa inna sidqa moo tax ñu mel noonu dëggu fii naadir lu raar la ci façon yooyu li ghalabati tasallutu shaytaani alayhim ndax li nga xam ne moo noot mooy saytaane noot bi nga xam ne moom la leen noot waaw léegi nag mu ne qaala fa naasu ala hada thalathu darajat mu ne nit ñi ci nii ci ñetti dara lañ nekk al muhallab mooy wax ba léegi mu ne al anbiya muy yonent yi alayhimu salaam nga xam ne ñooy la crème de la création d'Allah li yàlla bind ñoo ci gën a tedd ñu yonent yi alayhimu salaam rawatina ci nit ñi yooyu waru iyaahum kulluha sidq waaw mu ne ñoom seen gént lépp dëgg la waqad yaqa'u fiha ma yahtaju ila ta'bir léeg-léeg nag ñu gént loo xam ne day soxla ko ko ñoom ñoom ñu interpréter ñu ko sinon duñu ko xam am na yoo xam ne mooy dañuy gént ñoom yeneen way sa alayhimu salaam lu bari mooy li ñu ko gisee ñu xëyee noonu lay amee léeg-léeg nag mu am yoo xam ne day laaj taabir comme yeneen way sa saam a Uhud bi mu ne war a aytu say fii faqaari ful waaw mu ne te gis naa sama jaasi gi nga xam ne mooy zal faqaar dafa damma ñu laaj ko mais yeneen way sa saam fa maa awwal nan nga ko tekkee waaw nan nga ko tekkee parce que jaasi gu damm kese euh, loolu dafa laaj ta'bir moo tax saxaaba yi xam ko daal di koy laaj mu daal di leen koy leeral kon nag sa ñoom loolu la moo yeneen ci alayhi salaam ndax ñoom seen lépp ilaahi la kenn ko jug boroom la euh, saytaane dàqu na ci ñoom amul ci ñoom benn wàll moo tax ñoom seen lépp dëgg lay doon seenu gént te seen gént wax yu la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon bi ñuy tàmbali léegi ni ñu wat mu ne wàll wu njëkk baa mu ne ñi ci tegu wa salihun ñi ci tegu ñoo ñu baax ñi wal aghlabu ala ru'yahum as-sidq fuuf ci seeni gént mooy dëgg la wa qad yaqa'u fiha ma la yahtaju ma la yahtaju ila ta'bir léeg-léeg nag ñu gént loo xam ne soxlawul ta'bir day leer leer nañ waaw waaw loolu day leer nañ te loolu euh, du nekk sax souvent lu bari da leen di dal loo xam ne ni ñu ko gisee noonu lay demee waaw kon léegi mu ne waman adaahum ñu wute ñii nag mooy boo génnee yonent ci yàlla yu saa ñu baax bi ne radiyallaahu anhum ku wuteeg ñoom nag yaqamu fi ru'yaahum as-sidq wal wal wal adghaas waaw mu ne nag bu dul ñii nag moom sa gént moom dëgg dina ci mën a ñëw waaye ay njaxas dina ci mën a nekk mu ne wa hiya salaasatu aqsaam loolu nag ñi mën a ñetti euh, wàcc wàll la bu njëkk yi masturuuna waaw ñi nga xam ne moom dañ leena dañ leen a muur fal ghalib istiwa'ul haal fi haqqi mu ne ñii moom li ëpp mooy seen seen xaal dafa dafa dafa dafa exéco waaw mooy ñaari côté yi ñoo yem ci seen àq dañuy gént lu baax di gént loo xamante ne nii baaxut mooy ñi nga xam ne ñoo yemamaay waaw mu ne wa fasaqa ñoo xam nag ay kàccoor lañ wal ghalibu ala ru'yahum adghasum mooy kàccoor yi moom nga xam ne mooy ñu doon wax sax nga xam ne nit yi saytaane yu taxawaalu lañ ñoom li ëpp ci seeni gént bu dut lépp sax mooy adghas mooy ay njaxasi gént kese la ak lu leen di tiital waaw <laughs> mu ne wa yaqillu fiha as-sidq foofu nag moom ak dëggu moom dafa néew lool waaw léegi nag mu ne mooy ay jullit lañ mais dañoo nekk ay kàccoor mu ne wa kuffaar wa yanduru fii riyaahum sidqa jiddan mu am ñeneen beneen pàcc ñoo am dañoo yéefee ñooñ moom dafa tey gina raar ci ñoom nuur biir xam nga ñun jéegee fasaka yi ci jullit ñi seen gént dafa néew mooy gént lu kii dafa néew la wax yaqil lu fi dëgg dafa néew waaye ñii moom dafa raar raar lool waaw waaw mu ne loolu nag li koy leeral wa yushiru ila dhalik qawlu sallallahu alayhi wasallam wa asdaquhum ruya asdaquhum haditha li mu wax ne ki ëpp ki gën dëggu te moom lañ gis ci riwaaya bi wa fi riwaaya wa asdaqukum ruya asdaqukum haditha ki leen gën a dëggu gént mooy ki nga xam ne moo leen gën a dégg dëggu li nga xam ne mooy ay waxtaan ak kàddu léegi lii nii moom la al imam al al al al al Muhallab wax al imaam al di koy toxale ci moom waaw léegi al imaam al Qurtubi mu ne wa qaala al Qurtubi ah ah balaa al Qurtubi eh, waaw mu ne wa qaala mu ne al imaam al de dafa wax ne ah ah njëkk na indi sax waxu al imaam al qaadi Abu Bakr euh, ibn al Arabi mu ne ru'ya al mu'min as-salih hiya allati tunsabu ila ajza'i an-nubuwwa wa ma'na salahiha istiqamatuha wa intizamuha mu ne li nga xam ne nag mooy gént gi nga xam ne moom la ñuy euh, daal di askanele ne wàll la ci yonent ci yonent mooy euh, géntu way ngëm yàlla gi nga xam ne dafa baax waaw mu ne nag ak mbaaxam Ah, wa maana salaahuha mooy istiqamatuha waaw coowaral bu mu coowaral wantizaamuha ak nosewom eh, tegu ci yoonu yonent bi alayhi waaw mu ne qaala wa indi anna ru'ya al-faasiqi la tu'addu min ajzaa'i an-nubuwwa mu ne lool nag man nag al-qaadi Abu Bakr ibn al-Arabi mu ne ci man nag dama ne kanta géntu ki nga xam ne daa kàccoore ab jullit la mais daa kàccoore lool kenn du ko compter kenn du ko boole ci pàcc ci nubuwwa waaw mu ne waqiila am nañu naan tu'addu min aqsal ajza am nañu ne dañ ko ciy boole mais ci gën néew ci pàcc yi nga xam ne moom la ñuy gis après waaw mu ne wa amma ru'yal kaafir fala tu'addu asla kantaas ko ki nga xam ne yéeféer la ko kenn du ko ci boole faasiq bi kenn du ko ci boole tamit parce que faasiq bi moom li ëpp ci moom mooy affaire u kàccoor lay nga am raas léeg borom bi nag dina ko bëgg a baaxe wan ko yoo xam ne euh, euh, génti dëgg lay doon ngir jàjj ko waaw ngir bu boobaa waaw kay loolu man nañ ko wax ne loolu ci la waaye ci liñ joyal non bu dee géntam yooyu nga xam ne ay njaxas lay doon ay njaxas ak yoo xamante ne nii comme ni nga xamante ne noonu la sàggane xaf la googu mu am sàggan googu day tax ay géntam nekk gént yoo xam ne du jub voilà te loolu kenn mënu koo boole ci nubuwa voilà partie ci nubuwa léegi nag al imam al hafiz rahimahullah mu ne wa qaala al qurtubi kanta al imam al qurtubi rahimahullah mooy borom al mufhim sëriñu borom tafsir bu mu ne al al al muslim as-sadiq as-salih huwa alladhi yunasibu haluhu hala al-anbiya fa ukrima bi naw'in mimma ukrima bihi al-anbiya alayhimu salaatu wa salaam wa huwa al-ittila' ala al-ghayb wa amma al-kafir wal-fasiq waaw ak ki nga xamante ne nii al-mukhlit fala walaw sadaqat ru'yaahum ahyaanan fa dhaaka kama qad yasduqu al-kadhub wa laysa kullu man hadatha an ghaybin yakunu khabaruhu min ajzaa'i an-nubuwwa kal-kaahin wal-munajjam waaw léegi mu ne al imaam al Qurtubi mu ne euh, euh, way wommatu bi nga xam ne dafa dëggu te baax kooku la xaalam état wam di askanoon teg état wu ak xaalu yonent yi alayhi salaatu wassalaam ndax ku baax ku nekk ci ndëggu tànk bu yonent nga teg sa tànk fa ak fa ukrima ba mu baaxee noonu loolu dëggu ñu daal di koy terale lu niroog la ñu teralee yonent yi alayhi salaatu salaam mooy di wu di ñu leen di wuññil li nga xam ne kumpa la waaw kumpa na nekkul ne lii war a ñëw kese la man na nekk lu am ba pare waaye mu ëmp ci ñu bari borom bi daal di koy wuññil voilà loo xamante ne daal kumpa la mu ne kantaay yéefér be ki nga xam ne jullit la ne kàccoor la ak ki nga xam ne day jaxase moom day jaxase tay mu kii tay mu kii nekk moom daal moktasib ah <laughs> wala bon ci firi si côté moom mooy ñi nga xam ki nga xam daal day jaxase affaire yi waaw parce que moom kàccoorte gi ëpp ci ngëm yàllaam waaw jëfi kàccoorte moo ëpp ngëm yàllaam kële nag moom day day day day day va et vient tey mu ngi ci ñu baax ni mu ngi def lu baax suba mu ngi fële di jaxase mu ne kooku moom kenn du ko ci boole même bu dee ne seen ruyaa seen gént léeg-léeg mu nekk dëgg kooku mu ngi mel ni rek comme ci nga xamante ne nii naa wax dëgg léeg-léeg waaye kàcc kat la comme ko wax Seydina Abu Hurayra ba mu koy dénk ba mu koy gardeloo euh, zakat yi euh, tàndarmay zakat yi iblis ñëw ko ab saytaane di iblis daal di fay ñëw bëgg cee jël mu jàpp ko ba daal bon ci gàttal ba mu mujjee mujj gi mu ne ko bon may ma euh, du ma fi ñëwaat fekk saa ko ne woon du ñëwaat ñëw wax ko yeneen tubaab yi saa saa yeneen tubaab yi saa saa danaan dina ñëwaat. ah wax na la lu amul dina ñëwaat bu mujj gi nag mu ne ko tey moom dama lay yóbbu ci yonent bay saa saa ba mu ko jàppee mu ne ko déet tey nag du ma ñëwaat waaye baa ma wax la daal di koy jàngal aayatul kursi yi na ko loolu day tax ñun boo ñun jinne yi ñun saytaane yi dañ koo ragal du boo ñu bëggee dàq quoi léegi mu ñuy wax ko yonent bay saa saa yonent bay saa saa ne ko sadaqaka ko huwa kadhub wax na la dëgg tey waaye kàccaa naraakoon la kàccaakoon la koo xamante ne nii ci wax lu amul la dëgg kon loolu mooy. Iblis wax boobu wax boobu mu wax ci ayatul kursi yi muy dëgg tekkiwul ne Iblis du kab du kazub du naraakoon si naraakoon la waaye léeg-léeg mu wax dëgg comme ne foofee te loolu dafa raar mu ne yooyu moom kenn du ko ci boole waaw loolu moom dafa raar <laughs> walaysa kullu man xaddasa an ghaibin nekkul nag képp ku nettali loo xamante ne nii kumpa la rek kene ñu ne xabaruhu lam nettali moom dañ koy boole pàcc ci yonent kalkaahi ni comme comme ki nga xam ne ab ab ab gisaanekat la ak ki nga xam ne day xool ci biddiw yi di jéem a joxe ay ay xabaar yu ñëw ñooñu waxoon naa la façon yooyu dafa xaraam waaw kenn du ko ute euh, lu ump lu loo xam ne kumpa la nga ko ciy jaare julli du ko def sinon gisoon nañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nan ataarrafa ku dikkal euh, gisaane kat mu mu mu mu mu mu moom kooku quarante jours quarante guddi lu mu julli duñ ko nangu te bu ko dëggalee nag faqat kafara bima nuzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bu ko dëggalee moom wàcce weddi na li nga xam ne moom la ñu wàccee ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag kon nag mu ngi noonu kon ginnaaw li waaw léegi nag bu ne min ar-rajul salih loolu beneen affaire la lool lil ghalib la mooy mafhumul ghalib la sa loolu laa yoon tabar kenn du ci bàyyi xel mooy manoo ne boo comme ko góor ñi la wax kon jigéen ñi bokkuñ déet jigéen ñu bu baax tamit ci la nga naan loolu <laughs> waaw comme ni ko al imam ibn Abdul Bar waxe ne eh, lii mafhum mafhumul ghalib la de te laysa bi mu'tabar voilà na ko noon jigéen gu baax day gis comme ni góor gu baax di gise voilà amul benn différence kon nag mu ngi noonee léegi nag mu des léegi nag ñu ñëw ci côté biñ doon wax ginnaaw biñ lijjantee kon gis nañ euh, ah al mu'min boobee du n'importe kel mu'min maa la ñoo xam ne ay mu'min lañ ay ngëm yàlla la mais euh, dañuy tëb ko daanu dañuy jóg ko daanu coow rawluñ ci yoonu yonent bi saa salaam kenn du leen ne moo tax <laughs> bi <laughs> ñenn ñi di def te lool aka bari ci ñun sénégalais yi euh, en tout cas ci ñi ma seetlu ci lamdaay ñi nga xam ne euh, dañoo dese jàng tuuti ak ñi nga xam ne sax. am nañu ñu jàng mais côté tawhid ak côté bii dañ cee vigilant te xamuñu ko dañuy juum par exemple buñ gisee yenn façon jëf doxalin yi nga xam ne jaaduwul te nga xam ne dafa bari ci suñum réew ñun sénégalais yi ñu bari di ko doxale tax nga dégg ñenn ñi ñu naan senegal jullit ñi ëpp ñu non Sénégal ëpp ñu fa non non nga ne leen lu tax nga ne waaye yow fee gaa yi naafiq ay kii la ñu doo ñu sa naafiq ñoo xam ne wur sàcc wax lu amul jël sa alal buñ la mënee kii mais buñ la mënee ray jël sa yëf ci baati nag lépp duñ ci am sax lu ñuy lu ñuy lu ñuy kii mën a kàcc ñeme jël àqu nit ñeme yooyu loolu kooku du jullit non kooku moom du jullit te waa bu ñu jullee yëpp du jullit ñoom loolu la ñuy wax alors que loolu jumte bu rëy la si jullit lañu mais jullit la ñuy def jëfi kàccoor voilà loolu lañu moo taxoon ñii di la wax léegi euh, boroom xam-xam ñu jógee naan la faasiq bi ak muxtalif yi nga xam ne day jaxase affaire yi voilà mooy moom bon julliteem gi da cay rax loo xam ne àndu ci waaw dëgguwul waaw dina sàcc dina kàcc dina wax lu amul mën na sax rey nit ak lu nekk wala nekk assassiné kat wala nekk njaalookat te loolu yëpp ba léegi dindiwu ko euh, ci jullite fekk mu ngi gëm li nga xam ne moo ko dugaloon ci diine ji mu ngi gëm baatu seede yi te mu ngi def yenn yi même bu dee deful yëpp waaw mais gëm na ko Euh, kooku kenn du ne du jullit waaw kon loolu lu am solo la moo tax loolu euh, ñi xam tuuti buñ gisee wax yu mel noon tempère leen xamal leen dëgg-dëgg wax yu neen déedéet ay jullit lañu sax ay jullit lañu yoo xam ne li ñuy def du jëfi jullit voilà dëgg-dëgg jullit waaw kay loolu euh, comme ay du na kufru yooyu al ñoom imaamul Buxaari boroom xam-xam yi di wax weddi goo xam ne mu suufee weddi gi yéeféer yi voilà jëf yoo xam ne dañ naan lii jëfu jëfu yéeféer la wala jëfu kéeféer la bokkul ak ne ki ko jëf moom yéeféer la loolu dafa am solo léegi nag ginnaaw kon bi ñu gisee lii kon al mu'minu boobu kon réglé nañu ko euh, nga xam ne bu dee boo demee ci akaabiru suufi yi moom lañu naan mooy ki nga xam ne kii day nekk ki nga xam ne al al al al al al ki nga xamante ne nii wala koo xam ne jege na ko waaw koo xamante ne nii dafa dëggu lool ci toq gu muy roy yonent bi sallallahu ba borom bi daal di koy wuññil dindil ko barrières yi nga xam ne ñoo dox digganteem ak muy xam réalité yi ak tamit ci wàllu boroomam waaw mu wuññil ko ci ay barrières yu bari parce que lépp ay ay ay ay xujub la ah waaw ay xujub la ku nekk nag selon ni nga gëme yàlla xujub yi dañuy wadd borom bi da leen di daaneel waaw sa yaqin nu muy gën a dëgër sa topp yàlla sa wéeru ci yàlla eh? nekk koo xam ne di yaakaar yàlla képp di roy yonent bi saa saam ci biir ak ci biti te yiñ la wax léegi manoo koo am lu dul nga jaare ko ci yonent bi saa saam noo ciy gën dem mooy mbir yi di wadda barrières yi di wadda lépp loo xamante ne nii bari na yoo xam ne kumpa lay doon ci ku àggul foofu yow dootul nekk ci yow kumpa ayaanan waaw ah, walaw laa sukuunul aalamiina li ghayrihi ra'awhu ayaanan ayaanan wal ilaahu qariibu comme li eh, <laughs> Seydil Haaji Maalik doon wax radiyallahu ta'ala anhu naan budul woon eh, eh, yi way kii Euh, euh, euh, mun naa ci zajru la ko doon waxa zajrul qulub bu ma juumul mu naan bu dul woon nit ñi dañoo dale ci leneen la dul yàlla <laughs> loolu nañ ci ñëw après mooy ñi nga xamante ne nii seen xol xam nga borom bi naa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala waawee ala yu ngeen ma yëgal leen ala nee na bi zikrillahi ci tudd yàlla te di ko wéetal te di ko fàttaleku ci la xol yi di dale tudd yàlla mooy dalal xel xol yi waaye loolu mooy xolu ñan oh, loolu du xolu ñëpp ah. <laughs> ñi nga xamante ne nii bu ñu déggee alquran sawaay da leen di dàq <laughs> ka annahu humurum mustanfira farrat min min qaswara ñooñu àgg nañ ci perdition ci cànkute foo xam ne alquran contraire bi lay jur ci ñoom waaw daleen leen di dawloo waaw moo taxoon ñu naan waa kuffaaru Quraysh yi doon wax la tasma'u wa qaalu la tasma'u li hadha al-qur'aan walghaw fiihi la'allakum taghlibuun bu leen déglu alquran ji ndax da doon metti ci ñoom mu ngi mel ni comme samam waaw mel ni seen nopp yi dañ cee def ay sañ waaw waaw wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min xalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum laa yubsirun looloo leen dal borom bi moo leen tëj fit moo tax lépp ay barrière la seen kanam ñu def fi barrière bayni aydihim wa min xalfihim seen ginnaaw seen càmmoñ seen ndejoor lépp ba def fi ay barrière fa am aghshaynahum ba pare nag ñu muur leen ci kaw leer gi war a jóge ci kaw di si loolu lépp dootul ñëwati waaw kooku moom mooy ci ke te dëgg dëgg dëgg dëgg kooku moom yàlla képp a ci man dara waaw même man ci ñëpp dara mais kii kaaw daa gën a critique fa aghshaynahum fa hum la yubsirun moo tax seen xol du gis al basira mënuñu koo am nekkul la seen bët yi dinañ gis kay boole bu dee sëlma xawul waajooj day gis Abu Jahl la doon gis waaw waxoon naa la Abu Jahl gis gu garaaw la yoroon bëtam nii bu gisee moo tax euh, Sayyid al Abbas moo ko doon Ibn Abdul Muttalib <laughs> waaw ne moom noonu la meloon ak a mën ay mbir waaw mais loolu fawum laa yóbbu si mooy du ñu gis dëgg seen xol du nang amuñu basira amuñ clairvoyance amuñu bëtu xol amuñu ko dafa réer dafa dafa dafa ñëw kallaabal euh, raana ala qulubihim ma kaanu yaksubun dafa dem ba mel ni existé tul ndax seen mbonte gi voilà nafsu kese lañ ñoom ay nafsaani yuuna kese lañ naf boroom bakkan kese waaw léegi kooku kooku noonu par exemple euh, kooku nga gis kon yonent suñu alxuraan moo ñu xamal ne lii ay xujub la waaw ci ay yu ñu ak yeneen waaw waaw léegi nag loolu ak li muy wax richa wax voilà <laughs> waaw <laughs> waaw fii qulubihim marad seen xol yi daa am feebar feebar barrière nit ki nag loo gën a di euh, euh, roy yonent way di wéeru ci sa borom tabaaraka wa sa seetu boobu nga xam ne dañ ko muuroon kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun day commencé di deñ waaw mel ni fer boo xam ne dafa xomaag ñu jox ko forgeron bi mu koy tëgg ni muy commencer saleté yi di dem yu ñuuleeg yooyu ruuy bi di dem yow sa xol noonu lay def te nag gis nga bu demee ba leer ba affaire yi set nag yow euh, al mu'minu mir'atul mu'min mooy ñëw al mu'minu way ngëm yàlla ji <laughs> ci benn tekki bi yonent bi alayhi salaatu salaam mir'atul mu'min mooy nekk yow sa seetu waaw te kuy gise ci ci yonent bi alayhi salaatu salaam dëgg kese ngay gis moo tax mu naan man ra'aani faqad ra'al haqq ku ma gis dëgg nga gis waaw ku ma gis waaw borom bi nga xam ne mooy dëgg ci ki nga xam ne moom la gën a feeñal dëgg googu mooy conentement sa sa moom la tajalliyaat yi mu def ci moom defu ko ci keneen manifestation yi mu def ci yonent bay saa moo tax boo gisee mu ngi mel ni yaa gis dëgg moo tax borom borom bi bu doon wax uh, inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadullahi fawqa aydihim waaw mooy boobu tajalliyaat bu mag sëkk la waaw mooy borom bi lool ci yonent bi alayhi salaam kene moom moo am lool kene ñi nga xam ne ñoo doon jaayanteeg yow ca suufu garab ga li am ba des yàlla lañ doon jaayanteel ndax yonent bi alayhi salaam moo doon tàllal loxoom de suñu boroom ne yadullahi loxol yàlla moo nekk seen kaw loxo waaw loolu mooy tekkiwul ne euh, euh, loxo bi yonent bi alayhi salaam ci boppam mooy loxol yàlla loolu kenn waxu ko <laughs> waaw waaye mooy manifestation bi yàlla def ci moom defu ko ci keneen te nga jaayanteeg moom nga moom nga jaayanteeg boroom bi selaa la même chose te jaayanteeg yonent bay saa saa mooy jaayanteeg yàlla moo tax man man yuti allah faqad man yuti rasula faqad ata allah ku topp yonent bay saa saa topp nga yàlla mooy yu mel noonu jàpp ko ci loolu ci alquran mooy nag loolu barrière yooyu woy eh, eh, ki nga xam ne maftuh alayhi la mooy moom da barrière yooyu day deñ ci moom bu ko defee mooy moom bu bu duggee ci eh, géeju nelaw muy xayaal moom mbir yi day leer naññ ci moom waaw waaw ndax xolam dafa lëkkaloog boroomam tabaaraka wa moo tax moom ru'yaam day nekk saaliha ndax dëggu gi mu dëggu moo tax yonent bay saa saa ne woon wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha ki leen gën a dëggu gént mooy ki leen gën a dëggu gént waxtaan ndax moom dafa dëggu ci lépp ci ay xaalam ci ay waxam ci ay ay ay ay ay jëflanteem ay ay ay ay ay ay léppam dafa dugg léegi noonu mu mel nag borom bi te borom bi xamaloon nañu al euh, ci boo bil istiqra ci alquran ak sunna al jazaa'u min jinsil amal moo tax boroom xam-xam yéen di règle boobu fay daal selon la nga la ngay liggéey lu mel noonu rek lañ lay faye comme que dafa dëggu borom bi daal di dëggoog moom comme li mu waxoon te waxoon nañ ko keroog yeneen bay saa saa araab arab yi ba nga xam ne dafa ñëwoon di xare biñ amee tuuti màng ñu jox ko mu ne man lii ma jóg noonu leen saa salaam man damaa bëgg ànd ak yow moomu tax a jóge sama village sama dëkk ñëw ngir am shahada ñu jàmm fii mu génne fii yonent may saa salaam eh, ne bu dëggoog yàlla de yàlla dina dëggoog moom mu demaat bi xare bi kiiwaatee mu dem ñu jàmm ko foofu yonent may saa salaam ñëw ne ndax moom la ne ko waaw. mu ne moom moo koy seede jël mantoog boppam solal ko ba pare ne dafa dëggoog yàlla yàlla dëggoog moom ñii nag comme que dañoo dëggoog seen borom manax borom bi di ñu woo yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha yéen ñi gëm yàlla yàgg euh, yokk leen di teet seen borom ci seen i jëf wax seen lépp waaw di jege di euh, taqoog ndigalam yi tey sore tereem yi wa kuunu te ngeen bokk te dee leen àndal ma as-saadiqiina ñi nga xam ne ñoo ñu dëggu ndax boo dëgguwul di ànd ak ñoom léegi nga mel ni ñoom kon nag mu ngi noonu kon ñooñu noonu dañoo nekk ci dara ji joo xam ne ju kawe la waaw ba bu ko defee loolu day deñ moo tax ñoom seen euh, lëlee kii almuhallab doon wax naan euh, daanaka euh, li ñuy gis lu yiw moo ëpp fuuf adras yi da ko niiw ñoom adras sax duñu ko am parce que ki koy am mooy kooku matagul waaw kooku àggagul mais bu àggee dëgg-dëgg kooku moom de toute façon loolu adras dootu ko am waaw <laughs> waaw parce que boobu dañ koo royee yeneen may saa saam mi nga xam ne bu ma soon a gis dara comme li Sayyidatu Aisha tañ waxoon ko sànq radiyallahu anha wax li mu gis ci gént noonu lay demee waaw <laughs> waaw ñoom itam foofu yàgg foofu noonu lay mel mooy dootul xamat yooyu parce que yonent bay saa saam moo ko suuf ci boppam ndax li nga xam ne jëlu ko fenn nag lu dul roy ko rek waaw roy ko ci biir ak ci biti ah yal nañu borom bi may roy yonent bay saa saam wa baatina léegi nag ginnaaw lii lépp walillahi alhamdu wal minna kon gis nañ ar rajul salih ak ar rajul al mu'min boobee mooy kan kon exactement léegi nag euh, mu des euh, euh, ki nga xamante ne nii mooy ko mel nii ki leen jege it mën nañ ko ci boole waaw moom mën na am tuuti yoo xam ne dina am gint yu xaw kii mais comme que bariwul boobu la waxu muhallab bi di dugge rahimahullah waaw kooku moom dañ ko ciy boole waalo yi nga xam ne surtout lépp ci moom lu jub lay doon kooku dañ ko ciy bool léegi nag ginnaaw lii eh, ñu ñëw nag ci beneen wàll wi